أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wasalaam fil baabi as-saamini wa samaaniin ba'da al-mi'atayn wa anhu radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu inna awwala nnaasi yuqdaa yawma alqiyaamati alayhi rajulun istushhida fa utiya bihi fa arrafahu nicamahu fa arafahaa qaala famaa camilta fiihaa qaala qaataltu fiika hattaa istushhidta qaala kadabta walaakinnaka qaatalta li an yuqaala jari faqad qiil summa umira bihi fasuxiba cala wajhihi xatta ulqiya fi nnaar wa rajulun tacallama alcilma wa callamahu wa qara'a alqur'aan fa utiya bihi facarrafahu nicamahu facarafahaa qaala famaa camilta fiihaa qaala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fiika al-qur'aan qaala kadhabta walaakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqaala 'aalim wa qara'ta al-qur'aana liyuqaala huwa qaari' faqad qiila thumma umira bihi fasuhiba 'alaa wajhihi hattaa ulqiya fi an-naar wa rajulun wassa'a allahu ta'ala alayhi wa a'taahu min asnaafil maali kullihi fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafahaa qaala famaa 'amilta fiihaa qaala maa taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiiha illaa anfaqtu fiiha lak qaal kadabta walaakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawaad faqad qiil thumma umira bihi fasuhiba alaa wajhihi thumma ulqiya fin naar rawaahu muslim rahimahullah jari bi fathil jiimi wa kasri raa'i wa bil mad ay shujaa'un haadiq alhamdulillah kon al imaamu al haafidu an-Nawawiyu ah waaw mu ñëwaat di ñu indil suñu ñaareelu xadiis ci suñu buntu bi ñu nekk. ci kitaabul umuur al téere bii nga xam ne moom lañ nekk am solo lool waaw yàlla tere moom fokk mu waxtaan yi <laughs> toolu nit ñu seen li ñu mënuñoo nekk di wax nekk kii rek alors yàlla tere mel ni bokkul ci diine ji <laughs> aha kay borom bi daa digle tere <laughs> voilà tere yooyu nag. le Seydina Xudayfa waxoon gars yi dañuy laaj radiyallahu saa sam yu baax man ma koy laaj yu ñaaw ngir yu ñàng yi yu bon yi ma man koo bottu waaw loolu ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ ci ñu ngi woon ci chapitre deux cent quatre-vingt-huit baabu tahrim riya bunt bi yo gu saa borom tabaraka wa taala daal di xaraamal ngistal ñu bokk ak shirkul xafi mo ak moom ak beneen mbokkam di def sumaatu <laughs> dina ci ñëw parce que bu nee riyaa fii bul foog ne riyaa kese lay wax mooy ak waaye mbokkam mi di def dina ci ñëw ah dina ci lim hadis yow kay bul yàkkamti <laughs> yaakaar ne affaire ci xool gi la gis kese la waaye na ñoo xam ne dégg waaw dina àgg foog ne gars yi duñ ko gis de waaye nag dégg ko dégg boo xam ne bu rafet la ci loo xam ne dara yàlla taxul loo xam ne yàlla la ko waroon defal seetu ci yàlla de ñun ñi la ciy seet. xadis bi ñu mujj woon a gis moo doon xadis 1616 mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaal te mooy bu njëkk bi ci buntu bi ah mu ne radiyallahu anhu sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul qaala allahu ta'ala ana aghna shuraka'i 'ani shirk walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis 1617 mu ne wa anhu bii mu ngi koy jële ci saxaaba bi mu jële woon xadis boobee muy Seydina Mawlana alxaafizu dawsiyu Abu Hurayra alyamaniyu radiyallahu anhu annahu qaala nee na sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan inna awwala nnaasi bokk na ci ñu njëkk ci njëkk ci nit ñi yuqdaa yawmal qiyaama moom la ñuy àtte bi ñi muy njëkk àtte ëllëg mu rajulun benn waay lay doon boo xam ne ustushhid moom dafa faatu ci toolu xare waaw toolu xare boo xam ne l'islam li takuna kalimatullahi hiya al-ulya kàddug borom bi féete kaw lu dul moom moom ca toolu xare lañ ko faati léegi nag fa utiye bi ci biti lan lañ ko jàppe martyr la ay woy ñu bari di ko ñee aka neexoon ñu am daraja ji mu am ndax borom bi mooy tànn nit ñi de wa rabbuka yaxluqu maa yashaa wa yaxtaar maa kaana lahumul xiyara allahu akbar <laughs> sa borom billahi yaxluqu maa yashaa wa yaxtaar waaw borom bi nee na yow Seydina Muhammad te suuratul Qasas sa borom moom mooy bind lu ko soob wayaxtaar te mooy tànn ca la mu bind la ko soob la ko neex mu tànn ko daal di koy yëkkati daal di leen defal ay jagle waaw maakaana lawumul xiyara nit lu ñuy tànn dëgg-dëgg amut déedéet noo tax salaatul istixaara tànn loo yàlla waaw waaw fa kayfa ixtiyaaruna wa inna umu wa anna mu mu'aqqab la la nan la ko boroom zajrul xuluub bi waxe woon waaw tànn lool yàlla tabul tànn fa kay fax tiyaaru naa wa inna moo eh, mooy mujjanteelu mbir yi baat boobu tas yi bu dafa dafa ñëw umb voilà <laughs> voilà kon wa rabbuka yaxluqu maa yashaa'u wa yaxtaar maa kaana lahumul xiyara subhaanahu wa ta'aala ammaa yushrikuun amuñu lu ñuy tànn de wa ma tashaauna illa an yasha allah kenn lu fi bëgg dara ñoom du ñu bëgg lu dul laa fekk bëggug yàlla nammug yàlla ci ñoom lu mu bëgg ci ñoom mooy daw ci ñoom rabbul alamin mooy boroom mbindeef yi allahu akbar subhaanallah gàcc gaalaamaa yàlla sori na wa taala am na sori amma yushrikuun ak li nga xam ne moom lañ koy bokkaaleel allahu akbar mu ne kon inna wa awwala an-naasi yuqdaa yawma al-qiyaamati waa joo xam ne dafa faatu ci toolu xare nit ñi lu ñuy jàpp ah martyr la di ko ñee ndeysaan ay waay yiw di moom ay waay ndekete yoo borom bi moo xam fa utiya bihi ñu daal di koy indi daal di koy présenté nag taxawal ko nag ci kanamu boroomam ëllëg waaw ngir lan ngir ñu àtte ngir ñu àtte ko àtte jaan fa arrafahu ni'ama boroom bi xam xàmmeeloo ko xamal ko rappali ko xéewalam yi nga xam ne moom la ko defal quand même waaw wan ko ne ko lu xéewal yi ma la defaloon lii wëg lii wëg lii di ko kii waa ji reconnaître fa arafaha mu daal di koy reconnaître waaw daal di ne ah waaw lii de borom bi moom lii lépp de ama ko defaloon loolu de amul dara lu ma ciy wàññi lu ma ciy lu ma ciy eh, wax leneen qaala nag yonent saa salaam nee na borom bi ne ko waa fa maa amilta fiiha waa xéewal yii yépp ma la jox waaw bu dee foo xam ne pour nga demoon fa xare il faut lay nga am fas amoon monture amoon euh, li nga xam ne mooy euh, mbubbu koog am yëpp am waajal yooyu yëpp mu xamal ko yooyu nga xam ne moom la ko jafal ngir mu participer woon ca xare ba waa léegi lan nga ci jëf qaala qataltu fiika hatta astushhid mu ne ko boroom bi loolu nag nga ma defaloon dama cee xare nag ci yow ci yow sa cause taxoon yow yaa taxoon ba ni nga xam ne moom lañ may faati nii comme niñ ko xame qaala borom bi na ko kazabt ah li nga wax wuute na ak li am waaw kon nit dina ñëw ba yowmal qiyaam bi nar ne la waaw waaw mu ngi nii <laughs> ndekete dina ñëw ba yowmal qiyaam bi expliquer waaw yi moom mooy explication parce que ku borom bi ku wax ba pare borom bi ne la wax nga lu wuteeg ni mu demee saway wala yawm al qiyam lil qiyamati arasat al yawm al qiyam dafa am ay étape ay bërëb yu wute am na foo xam ne nit ki mënu la wax lu du dëgg am foo xam ne moom day reconnaître fa tarafu bi dhunubihim fa suqqan li ashabin sa'ir ñu reconnaître seen bàkkaar am na foo xamante ne borom bi day noppiloo seen cër yi waaw seen seen di wax waaw nga xam ne euh, am na nu mu ko doon waxee wa yawma yuhshar wala aadaullahi ila an fa hum yuzaun bés ba ñuy pang ca suuratu Fussilat noonu yàlla yi di leen défilé loo ñu jëm sawara ñu jëm def raayu rëy ay gàngoor laa wax utali fan wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara mooy lii ñu ngay wommat ña weddi woon seen borom fii ci àddina jëme leen alaaxira jëme leen fan sawara ñu nekk ay mboolooy mbooloo hatta idha jaa'uha bu ñëwaatee surat fussilat bu yawma yuhsharu a'daa'u llahi ila an-naari fa hum yuzaun hatta idha ma jaa'uha ba ni ñu way dikkee shahida alayhim sam'uhum wa absaaruhum wa juluuduhum bima kaanu ya'maluun bu ñëwee ba buntu safara mu seede contre ñoom waral leen mooy plaider contre ñoom seen dégg-dégg ya seen gis ya seen gis ya ak seen der ya am ñu ne mooy seen pëy ya bi maa kaanu yaamaluun la nga xam ne moom lañ doon travail doon ko jëf ca allah ca àddina ci lu bon loolu nag jaaxal leen ndax faak foogu ñu woon ne quand même ñii moom dinañ leen seede contre ñoom wa qaalu li juluudihim lima shahidtum alayna qaaluu antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay foofu mooy loolu bi yay la sër am foo xam ne yi dañuy am foofu dañuy reconnaître waaw am woon ne dañuy moo moo la ba yoneen saa sax ne Adam dañ koy kii kii Seydina Nuux dañ koy teewal yore boroom bi da koy laaj alayhi salaatu wassalaam te la ko yónni woon gaa yi ay xeetam ne ñëwut <laughs> loolu du kacc ba borom bi na ko léegi kan moo lay seedeel mu ne Seydina Muhammad xeet Seydina Muhammad ñoo may seedeel seet xeetam xeetam boobu ñoom ñu ne mu ñu ne a seedeel ñii ñii ñoo fekke ñu ne borom bi moo wax ñëw ci alxuraan tibb fa waxu borom bi xaw ma yéen naa arsal naa am na waxoon nga xam ne yéen day di kàcc dafañ koy yónnee nee na xaaral yaa xaw mi eh yéen su nit kon mooy yéen da di nar bu ngeen nee ñëwut <laughs> ñu xam ne oh lii moom waxu yàlla la moom <laughs> kon ñun dañuy nar kon mooy foofu xatta nar du nar ci àddina bi kese la ma ku la wax loolu mooy dese naa seetlu affaire ya non waa kër Seydina am wax noonu fan la ñuy nare mais yawmal qiyaama alayhi kii nii yonent saa salaam di wax nii kii nii nga xam ne faat nañ ko ci toolu xare mu ñëw faat na ko defee borom bi nee na yow ma yonent saa na lii yawmal qiyaamati la inna awwala an-naasi yuqdaa yawmal qiyaamati alayhi rajulun fii moom jàngat yi dañ koy defaale bi ñuy wax nii rek yi dem waaw foog naa comme que tàmbale nañ ko nii moom bu yoboo ñu defe ko noonu rek <laughs> insha allah waaw léegi borom bi xamal ko présenté ko fàttali ko ay xéewalam yi mu def ci moom fa arafaha mu reconnaître ko qaala maa fa maa amilta fiiha mais loo ci jëf qaala qataltu fiika tu stushhidta ci yow laa xare ba ñii nga xam ne noon nga ma lañ ma faate woon ma faatoo woon noonu ca àddina nekk ci toolu xare ngir yow borom bi na ko kadab wax nga lu wuteeg ñi mu demee walakin naka waaye gis nga yow kaay ma wax la sa sa nag sa réalité dëgg dëgg dëgg dëgg la taxoon nga doon kër ba dee ca xare xaaral waaw <laughs> lii la mooy lan yow walakinnaka li am ba des xaatal te da xare woon li an yuqaala ngir ñu naan jarir waaw imaamu Nawawi rahimahullahu tabaaraka wa ca suuf mu ne jari bi fathil jiimi bul wax ji rii déedéet ja jiim bi ca kaw koy maas maas ka kaw fa eh? wa kasri raa i raa bi wax jara déet ci suuf maas ka suuf wabil maddi dañ koy xëcc nag jari waaw ak aba jeexe ca kii mu ne ay lim ci jublu mooy shujaa xaaliq mooy koo xam ne quelqu'un boo xam ne guerrier ku mën xare la te ci un expérimenté courageux ba pare nekk koo xamante ne mooy day dëgg ma moom du daw waaw xam nga léeg-léeg nit dina do faatu ci toolu xare laata muy faatu mu wane boppam la taxoon muy xare comme Xuzmaan te nettali ya naan Xuzmaan la bi ngay naan ko hani an laka bi shahada ànd ci toolu xare <laughs> gaay blessé ko muy waaja faatu ci yenn yi ne Uhud la woon moo faatoon généraux yu bari ci kuffaaru Quraysh yi ci waa Banu Abdiddar ñi porteur des drapeaux yi dem may faatu gaa yi blessé ko mu xam day faatu gaa yi naan ko saxaaba ya newoon ci wetam radiyallahu anhu hani an laka bi shahada mu ne waaye ban hani an bienvenue ci martyr bi nga nekk waaye yow de tatagal nañ la ñee nañ la mu ne lan waaye martyr yi lan man lan man loolu taxumaa woon a jóg ah. man innama aghzu ala hasabi eh, ala hasabi ahli non man dama doon xare parce que ngir ngeen xam ne fa ma ay ngir yéen ay xarekat lañ ay jàmbaar lañ après mu faatu moom la bon am na ñu ne moom la am ñu ne beneen yoneen saa la wax saa suñ ko tuddee mu ne waajoon min ahli naar hmm. waaw kon mooy loolu ñooñu am nañ ci lu leer moo tax keroog Seydina Abu Hurayra ba mu doon nettali boobu nga xam ne ba ñu jógee waadi mooy sa waadil Qura ba ñu jógee Xaybar koo xam ne tamit même nettali bii la bu mel nii la mais foofu tur bi waajooju tamit bi nga xamante ne nii ci la faat ci la doon waaja faatu ba sax yoneen saa ne kook min ahlin mu ne ba gaa yi bari da waa yi jaaxal leen quoi ñu dem vérifier ji waa ji rey boppam waaw. ñu waa ji ñëw ne man maa ngi seede na yow ndawu yàlla mu a ko walla mu a waa ji nga doon wax dafa rey boppam yeneen saa saa ne ashhadu anni rasul anna an la ilaha illa allah wa anni rasulullah <laughs> sallallahu alayhi maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla te man ndaw yàlla la allahu akbar la yantiqu anil in huwa illa wahyu yuha waaw du wax li ngeen xame yéen li ngeen naan bànneex lépp lu mu wax borom bi moo ko garanti moo ko déey moom la leen di wax léegi xam nga foofu mooy leer na parce que loolu daa feeñ mujj gi mais am na ñoo xam ne noonu la ñuy faatoo doo xam léegi nag dan lañ leen di ñun borom bi àttalewuñu lu dul lii ci biti waaw wallahu li daal ci loolu la ñuy li lañ ba mbiru nit ñi walla di fuyee déedéet ngir déedéet li feeñ rek waaw maanaam Ibnu Mas'ud waxoon ko keroog gisoon nañ ko ñun nag dañ ñoo digalul ñuy nekk laax di fuye biiru nit ñi waaye nag képp ku ñu wone ñëw wan ñu dara ñu jàpp ci liñ ñu wan voilà loolu lu am am solo la waaw <laughs> waaw di wañu nii xool ko lexam baa ngi wa yow ah toq ak li nga xamante ne nii mooy ak sàngara mu ne eh, ñun nag dañ ñoo tere jaasuus <laughs> waaw Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu ñun nag dañoo tere ñuy nekk di liñ bët mbiru nit yi di leen espionner ngir loolu waaye nag képp koo xam ne nag ñëw nga nag suñu biir nag wane fi nag lu ne fàng ne wàng nag ah ñu jàpp la nag ci waaye kantaa ñi ngir xam loolu nag dañ ñu koo tere kon loolu gisoon nañ ko tàyyee wallahu taala alam kon loolu am am solo la quoi waaw loolu nañ ci bàyyi xel kon mooy ku ñu wan loolu ku faatoo ci noonu li ñu man mooy ñee ko ah kii de masha allah toolu xare la faatoo ngir yàlla te ni ñuy defal bépp àtte bu ñu sariya jàngal ku faatu ci toolu xare loolu lañ koy defal loolu lañ koy defal du ñu ko sang du ñu ko sang du ñu fa nekk di ko sang di ko yooyu yëpp duñ ko ko defal li ñuy defal martyr lañ ko koy defal waaw ah. léegi nag kanta est-ce que dëggu dëgguwul loolu moom boroomam la xam nga waa jii nii ñamu nekkaloon c'est sûr que dañoo jàpp ne waa ji dëggu na waaw waaye borom bi na ko kadabta wax nga lu wuteeg lim deme walakinnaka qatalta li ay yuqaal waaye yow da ngaa xare woon ngir ñu ne jari yow ab jàmbaar nga ngir yée la jàmbaar nga ku xam xaree ngi ab zoro moo raw zoro waaw faqat xiil wax nañ ko nag loolu nga ci doon ut mais am nga ko wax nañ ko xas nañ koo wax sauf que waa ji bañ koy wax mooy dee na <laughs> posthume les gloires posthumes moom <laughs> neew ma amul solo de ci waa àddina loolu moom <laughs> waaw da gis militaire boo xamante ne day nekk ci réew yi nga xam ne tooñ tooñkatu seen bopp lañu waaw <laughs> min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha yii tooñ seen bopp mooy ci lan mooy dañuy créer xare yoo xamante ne di rey ay bakkan ci loo xam ne ñoom ñoo tooñ de yàlla daganalu leen ñuy faat bakkan yooyu ngir nee nañ expansion de leur de leur force de leur de leur territoire de leur aura euh, ci monde bi ngir yaatal wane quand même la gloire des nangam état nangam wala ñoom diw ñu faat ci ay bakkan créer ay guerre yu bari waaye ngir doxal seen industrie de l'armement écouler li nga xam ne mooy arme bombe yi ñu jot a defar ñu créer ay guerre yoo xam ne soit directement ñoom ñoo koy ñoo koy mëne wala ñeneen ñoo xam ne ñu leen di ravitailler nag di leen jaay ay armes ñuy rayante rawatina bi nga xam ne ñoom ñoo ko bâcharuhu ñoo ko ñoo ko def ñoom ñoo ñoom ñoom ñoom ci seen bopp ñoo def mbir yi waaw <coughs> daal di rey ay nit ci maali foro quoi waaw ngir ñu ne pour la gloire de la nation diw la hawla wala quwwata illa billah léegi da gis gaa yoo xam ne dañ ciy dem militaire yoo dañuy dem ñu ray leen gaa yi jël seen cercueil nag indi teg waaw bu dee France ñu teg Panthéon wala fi nga xam ne mooy yooyu walla yi ne ne ne waaye euh, hommage euh, national waaw à nos hommes tombés pour la gloire de la République bon mooy képp daal koo xam ne yow la nga deewee yàlla taxul ba pare après nag ñu jël benn médaille nag daal di la koy takkal nag mais nan takkal fan ci kaw cercueil bi quoi ñu naan post mortem la <laughs> xam nga médaille boobu xanaa ay doomam <laughs> ak ay soxnaam ak yooyu après bu dee doom yu ndaw la ñu def leen pupille de la nation mais loolu comme jariñ waa ji dee moom jariñ na ko dara dina jariñ dara ca bàmmeelam yàlla ma xam nga ne loolu jaruñu ko tus moo tax waa ji moom bokk na ci ñi gën a kutus <laughs> moom jarija <laughs> sa waay yi di ngër yi kañ lañ ko wax bi mu deewee ba pare am ah. <laughs> non mais c'est que sa ñi mu dungi ci noon yi keroog ñëpp a doon lox gaa yi seet fan la ñuy lakkoo sa waay fàq ca ca làng gar utile bi yi di wadd rek mu sóob continue ci seen biir kay mais descendre na ay quinzaine avant ñu koy ñu am kenn nag ci ñoom ku koy kii quoi non vraiment lui c'est un guerrier quoi masha Allah euh euh shahid shahid martyr martyr gaa yi jël kii walla julleeku gaa yuuxu nangam ak nangam takbiir yi di daw nangam ak nangam ndekete yu sawaay en fait yéenéem nekkul woon dem dee ba pare ñu koy wax loolu non mooy daa bëggoon def loolu après booy bu ci génnee dem tigi dugg ci gaa yi rëtt takk fay faagaagal gaa yi daw bu ko defee nag lañ koy wax après nag mu dund mais sauf que borom bi daa def keroog lañ dee <laughs> loolu la naan ko yow loolu la taxoon a jóg non yow li nga wax wutee ak li am da xare woon ngir ñu ne da ngaa jàmbaar ay way jàmbaar ngoog way faqat xiil loolu nga ci bëggoon wax nañ ko bu yëgal naa la ne wax nañ ko <laughs> mooy ba nga faatoo lañ ko lañ ko doon wax nañ ginnaaw gi nag summa umiro bih ñu digal waa ji mooy digal malaaka yi ñu toppato ñu ñu ne ko siix siix nii da mooy siix xii alhamdulillah fa suhiba ala wajhi daal di koy jëmale safarata buñ koy yóbbu xar kanam gi la ñuy dëpp mooy ni mu doon dox boo nit booy dox tànk ngay kii ci niñ xam ñu tànk ngay dox di teg ci suuf si di dem xar kanamam la ñuy la ñuy jiital moom lay teg ci suuf hatta ulqiya ñu koy yóbboo noonu ba ni nga xam ne dañ koy sànni fi naar ci safara ku njëkk kaa ngoog wal iyaazu billah a'adana allah min an naar a'adana allah min kulli ma naar lépp loo xam ne day waral ca jàmba safara ak la ko say yóbbe nekkub sabab bu koy yóbbe safara yal nañu ko borom bi dox suñu digganteeg loolooy amin waaye xeet yi ay gis tëlëg noonu waa ah. ku njëkk kaango mu ne wa rajulun ñaareel xam nga dana la ñett inna awwala an-nas yuqda alay ñett lañu keneen ki mu ne wa rajulun ta'allama waaw mu ne keneen ki wa rajulun benn waay la boo xamante ne ta'allama dafa jàng waaw moom moom boroom xam-xam la al ilm xam-xam mooy al xam-xam li nga xam xam-xamu yàlla la al quraan sunna ak li nga xam ne moo ci wër-wërloo moom loolu la jàng ba xam ko wa allamahu ba pare jàngale ko te allama jàng na wa allama nekkul woon sax moom dafa dépassé woon rek di nekkati euh, euh, élève mooy mujj na sax nekk ci xam-xamu diine yi professeur bi ci jàngale allahu akbar wa qara al qur'ana jàng na al qur'an ba maîtriser ko njàng ma tajwid ya qiraat ya yooyu yëpp naxu ya yëpp ahkaam yi xam na ko waaw xoolal kii kii moom kii moom ñëpp moom la ci yàlla ëpp li lum xéewale moom parce que li ëpp solo ci lépp mooy xam-xam moo tax lool képp la wax soppeem bi alayhi salaatu salaam nag ko laaj mu yokk ko wa qul rabbi zidni ilma allahu akbar moo gën a tedd lépp waxal yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam te suuratu taaha rabbi ay saa borom maa ngi lay ñaan zidni dee ma dolli saa su ne ilma xam-xam ci yow du jeex ndax borom bi du jeex moo tax yeneen saa salaam xamul lépp de waaw aaya boobu wane na na xamul lépp ndax borom bi xam ci borom bi la mooy xam-xam yi aju ci borom bi te borom bi du jeex kon kooku kenn manu koo jeexal walaw kaana al Mustafa alayhi salaatu wassalaam même bu dee yeneen saa sàmm manu la jeexal xam-xamu ndax borom bi moo dul jeex ku dul jeex nag koo jeexal waaye nag li ko ci yàllay wan wanu ko beneen mbindeef <laughs> voilà <laughs> kii kon mooy ki gën a màggale ci xéewal yi mu fii lim nii kee mayoon na ko lu mu participer ci xare lu mu demee santé waaye tamit lu mu fa demee lépp waaw maanaam pilote de char la woon bu man borom bi xamal man na may na ko moom mu jàng pilotage ba man man bi yor ay F6 ay F nangam ak nangam wala nekk koo xam ne man na conduire ay char anti ay mine ay jooyu yooyu yëpp man na ko waaw ay yépp luñ soxla ci ci toolu xare man am na ko man na xam-xam boobu ba ñëw ba ba borom bi def ko mu fekkee ñi nga xam ne tànn boole ko ci ñi nga xam ne ñooy ñëw nag di xare ngir borom bi borom bi mu defal ko loolu lépp au lieu mu delloo jukkal sant borom boobu mu koy def ngir nit ñi ba diyee mu ne keneen ki kon waaj yi la benn waay boo xam ne ta'allama al-ilm dafa jàng xam-xam wa allamahu ba pare di ko jàngale jàng na ko ba maîtriser ko di ko jàngale jàng alquran léegi nag ñu dekkil ko mal qiyaam indi ko fa utiya bi ñu indi ko fa arrafahu ni'ama boroomam tabaaraka wa ta'aala xàmmeeloo ko wan ko présenter ko comme waajale xéewalam yi mu ko def rappeler ko fa arafaha waajiru ko neetar yépp amul benn boo xam ne niee na ko ci ah waaw loolu la de borom bi lii lépp de moom yaa ma ko defal de lépp de waaw <laughs> léegi nag mu ne ko nag fa maa amilta fiiha ana lii lépp ma la defaloon lan ci liggéey ngir man xaala mu ne ta'allamtu waaja di tontu moom it day expliquer mu ne ta'allamtul ilma man de jàng naa xam-xam wa allamtu te ba ma ko jàngee ba maîtriser ko ngir yow jàngale naa ko ngir yow wa qara'tu fiika alquran teg alquran bi ma doon jàng ci yow la borom <laughs> sama neexal alquran ya njàng mu rafet ma ma doon jàng gaa yi naan cëy sawaaye dum sudey si sawaaye dum jurey mi sawaaye dum abdul basit abdul samad sawaaye di al cheikh alxusar yi nangam ak nangam ak ju neex ja ndax sa yonente waxoon ñuy neexal suñu kàddu yi ci alquran suñu baat yi <laughs> ndekete yooyu yépp ay mbubb kese la woon sa waay da doon gis tal kepp <laughs> mu ne <laughs> mu ne wa qara'tu fiika alquran te ci yow laa jàng alquran yi ma doon jàng yépp ngir yow la borom bi